ñu ne la boroom xam-xam yi kon euh, li ma doon wax léegi dañu am position yoo xam ne mën nañ ko diviser ci ñetti ñetti wax mën nañu ko séddale ci ñetti wax yu wute ñenn ñi dañoo demee li nga xam ne mooy at tarjiix ndax waxoon nañ la këne euh, ay xadiis wala ñaari texte moo xam alquran walla sunna bu yonent bi sallallahu alayhi bu ñu ñëwee wuute ci biti ñëwee vraiment ñu xool xool amul lu ñu leen di boolee ndax façon li ñuy boolee yépp boo ko exploité manu la ne waxoon nañ la texte boo xam ne dafa ñaari texte yu wuute dafa am ay procédés yoo xam ne moo ci mën a am bu ci njëkk mooy tariqul jama nga sóobu sóobu boole texte yi loolu mooy première chose booy def mais maadaama mooy wér nañu yaakaar naa ne lool tout le monde l'a compris bu ñuy wax aljamu dajale ay xadiis yoo xam ne dañu wute xool bu ma leen di dajale loolu xam nga ne xadiis bu wér bu da'if taxul ñuy wax déedéet mooy ñoom ñaar ñépp ñu bokk daraja wér loolu mooy li njëkk bu dee ne nag fa idam tana al bu dee ne boole man da nekk nga jaar sóobu weneen sóobu waaye muy at tarjiix ma ne ay lay wëyëw yëwën daal oh lii daal manuma leen a boole léegi kon damay xool ñaari xadiis yi ñoom ñépp dëgër nañ waaye bi nga xamante ne moom laay nootal ci kaw beneen bi waaw bi nga xam ne moom lay nootal ci kaw beneen bi waaye boo ko nootalee dangay wax li tax façon yi ñuy nootale nag dafa bare bare bare bari ba bu ñu leen doon lim mën nañu mën nañu di ci taxaw tuuti minimum buñ ko gàttalee mën nañu jëlal juróomi jataay waaye waaye fii nii laysa huna fii du maqaam bi du du bërëb bi du bërëbu loolu loolu ci wàllu usul bu doon cours gi usul la voilà on pouvait s'étaler là mais là c'est pas le l'endroit n'est pas propice pour ça parce qu'on est dans des cours de sira kon loolu mooy boo tarjiixee daa am lu tax ngay tarjiix du du la ngay toog ne man daal bii laa gën a neex déedéet loolu amul kenn du tarjiixe noonu waaw léegi loolu mooy deuxième sóobuwaay bi beneen bi nag ñetteel bi mooy al wax mooy ma taxaw waaw ne man daal mbir yi daal lënt na ci man comme que nag lënt na ci man ndax ñaar yëpp dëgër nañu te awma lu ma nootal benn ci kaw beneen man daal damay damay ndànk ci mbir yi mooy damay taxaw duma ci jël benn position damay nekk ab ab sans position du ci jël benn du ma nootal bii ci kaw bii du ma ne bii moo gën a dëgër ci kaw bii déedéet loolu lépp duma ko def léegi loolu mooy ñett yi léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi fii nag loolu mooy mbir mi daf ci am ñoo xamante ne nii dañoo nootal ku mel ni te loolu boo seetee ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci loolu la jéem gi jëm te ak ñeneen nu nootal xadiis seydna Abdullah ibn Umar bin al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma ci kaw xadiisu seydna Abdullah ibn Abbaas mu am ñeneen ñoo xam ne euh, ñoom dañoo jàpp ne non hadith Seydina Abdullah ibn Abbas bi dëgër na dëgër boo xamante ne nii noo non non non manuñoo kii manuñoo manuñu ko kii noonu waaw manuñu ko euh, baleye noonu am na ñeneen ñu ne ñoom dañuy fexe boole. mais ñi ne dañuy fexe boole ñoom dañoo wuti ay ay ay nan lañuy boole léegi nag mu des nag dikk par benn par benn ci euh, wax yooyu insha allahu taala léegi kon ñu njëkk ñi ne dañuy nootal xadiis seydna abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma Ah, te loolu ah, wax naa la ko mel ni ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah moom la jéng jëm ñu ne lan ah, ñoom ñu ne eh, non bu imaamu Abdullah ibn Abbas bi bu Seydina Abdullah ibn Umar moo gën a dëgër mooy lan mooy ne li li li sax mooy ne yonent bi aleyhi salaatu salaam julli na ci kaaba gi waaw loolu moo gën a dëgër wax ji ne julliwu fa ñu ne leen nag ah ñun de bëggoon nañu xam seen wax yi fan ngeen ko teg waaw bëggoon nañu xam seen wax yi ana fan lan ci lan la wéeru ñu ne ñun moom li koy li koy li koy li koy leeral premièrement dañu naan Seydina Abdullah ibn Abbas xam nga am na ci benn ci riwaaya yi boo xam ne dana ci say haddathani Usaama dana Seydina Usaama ibn Zayd mi nga xamante ne nii radiyallahu anhuma moo duggoon ak yonent mi alayhi àndoon na ci ñu àndoon ak yonent bi alayhi salaatu dugg ci biir kaaba gi moom moo ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam julliwu fa waaw dafa kàbbaar rek ci wet yi léegi euh, léegi ñu ne mais Seydina Usaama moomu nga xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas nee na moo ko nettali mais moom dañoo soloo ci moom lu wuteeg loolu tamit waaw ndax ndax lan ah, imaam Ahmad Hanbal dafa solo mooy li doon wax sànq ak imaam At-Tabarani rahmatullahi alayhima ah, ci yoonu Abi Sha'tha mu jëlee li seydna abdullah ibnu omar annahu qaala mu nettali na ma usaamatu usaama moom annahu salla fiihi ne man de abdullah ibnu bilaal du moom kese la seydina Abdallah ibnu Oman na Usaama ci boppam man Abdallah ibnu Omar fii naka noonu imaam Muslim lii mooy wone ne léegi nag affaire bi lenn la kon mooy Seydina Usaama bu dee ne moom moo ñëw cette fois-ci renforcer li Seydina Bilaal wax te ci moom la naa Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhu ci benn mu ne moo ko nettali kon moom dañuy gis ne kon moom ci boppam nettali na Seydina Abdullah ibn Umar ne ko Yonent bi alayhi salaatu salaam julli na fi ñu ne lii daal ñu ne leen mais yéen seen dalil bi ñu ne ah <laughs> leer na mooy nekk ki nga xam ne moom lañ ne moo wax lu contraire mais jëlee nañ ci moom mu nettali Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' ne ko ne waaw am ngeen beneen dalil ñu ne waaw imaam Muslim ne la Hajjaj rahmatullah alayhi dafa solo ak imaam at ci beneen wàll boo xamante ne. seydina abdullah ibn omar nee na ba ma duggee ba yonent bi aleyhi salaatu génnee ci kaaba gi damaa dugg fa qultu ayna salla nabiyu sallallahu wa sallama fa qaalu mu ne moom seydina abdullah ibn omar ba ma duggee damaa laaj ne leen ana fan la yonent bi aleyhi salaatu jullee fa qaalu ñu ne ma fa qaalu ñu ne ma ah, ñu ne leen waa léegi yéen ana seen dalil ñu ne ah dalil bi kay leer na faqaalu ngeen naan lan faqaalu est ce que mooy Seydina kon kay mooy ñi àndoon ak c'est sûr mooy Seydina Usaama Seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala anil jami' mais ñoom ñépp a tontu ñoom ñoo Abdullah ibn Umar daldi wax ne ko julli na fi fii la julli voilà ñu ne kon lii nag lenn la kon mooy ñun nga ne eh, mais lu tax mu ne fee Bilaal la mais c'est normal mooy ne Bilaal la njëkk a dajeel ndax dane bi ma ubbee buntu bi direct moom laa dajeel mu laaj ko après laaj ñu ci ginnaawam ñu wax ko laa même chose kon kay lii yépp day jàppale que ne kon que li gën a dëgër mooy yonent bi alayhi salaatu wa waaye julli na ci biir waay yaa loolu mooy li gën a dëgër quoi voilà. léegi. ñu ne te lii gën a dëgëral ne ñoom ñépp la laajoon kon parmi yow Seydina Usaama mais dafa commencé laaj Seydina Bilaal ñu ne mooy li nekk ci riwaaya imaam Ibn Awn ci yoonam la jaar te imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal di koy solo nga xam ne foofu Seydina Abdullah ibn Umar xam nga ci riwaay bi ñu gisoon ci jotaay bee weesu dane wa siitu an as'alahu ayna salla mu ne man daal li ma rëccu mooy Seydina Bilaal dama koo fàtte woon laaj fan la yonent bi aleyhi salaatu ñaata kam kam salla dama ko fàtte riwaaya imaam muslim beneen riwaaya imaam muslim dane wa nasiitu an as'alahum kam salla ma fàtte leena laaj conjugué ko lan au pluriel mbooloo kon kay fi mu ne ma laaj leen ñu ne ma fii la jullee ma fàtte leen loolu du benn nit du benn sëy naa Bilaal rek ñu ne voilà ah. <laughs> Ah. loolu ñu ne lii yépp day gën a dëgëral suñuy affaire kene Seydina Usaama eh, eh, ibn Zayd ci boppam nettali na kënee moom kënee yonent mi alayhi julli na fi eh. ha léegi ñu ne leen lii rekk mooy seen dalil ñu ne non non non non non non non non non non lii rekk du suñuy dalil. lanaa adilla uxra ñun am nañ yeneeni adilla yeneeni dalil yoo xam ne <laughs> mooy ñëw di renforcer suñu affaire. ñu ne am nañ ñu ne leen seen yeneen yooyu mooy la ñu ne. Euh, xam nga lu tax euh, ñun euh, dafa am yoo xam ne riwaaye yoo xam ne dafa ñëw di ñu wan ne ñun weddiwuñ ne Seyna Usaama que ne euh, bu ñu nangulee riwaaya mooy imaam Ibn Abbas waxuñ ne wérul de noo wér na mais Seyna Usaama ci boppam <laughs> moom dafa nettali luy wane ne. lu tax que ne mais c'est normal que gisul woon mbir mi que bi yonent bi alayhi salaam di julli mooy buñ nangulee bu ñu wàccee ci suñu dalil bi ñu leen wax sànq te yu dëgër lañ nekk ci saxiix imaam muslim nga xam ne dane ma laaj leen ñu ne ma ma fàttalee na laaj loolu mooy ñu bari leen ñu ne loolu même loolu buñ ci buñ d'accordé euh, léegi ñu ñu an natanazala ñu wàcc ngir ba agsi ci niveau ñi nga xam ne. mooy ñu nangul leen beneen partie bi ne leen garaawul nañ dindi boobu jàpp ne rek ba léegi Seydina Bilaal rek ko nettali ñu ne mais même bu dee loolu la c'est normal que Seydina Usaama wax nettali Seydina Abdallah ibn Abbas ne ko gisu ko fekkewu ko parce que lan ñu ne mais parce que parce que imaam euh, euh, euh, Abu Dawud ban abu imaam abu daawud at-Tayaalisi borom musnad bi dafa joloo jole ci ibn abi dhi'b an abdirahman ibn mahran an umayr mawla ibn abbaas an usaamata radiyallahu ta'ala anil jamii annahu qaal kon imaam abu daawud at-Tayaalisi moo soloo kon mu jaar ba ci ba agsi ba ci seydina abdullah ibn abbaas mu jële ci seydina usaama seydina usaama ne radiyallahu taala anhu eh, mu ne daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil ka'bati fara'a suwaran fada'a bi dalwin min ma'in fa ataytuhu bihi fa daraba bihi suwar mu ne imaam eh, eh, Abdallah ibn Abbas dafa jële ci Seydina Usaama mu ne dama dugg ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci kaaba gi zaadaha Allahu tashrifan wa takriman nee na fara suwaran xam nga waxoon nañ la dindil nañ ko mais li gën a dëgër mooy ne daa am yu ci desoon ba moo tax yenn yi Seydina Umar ibn al-Khattab moo jëloon ndox doon ko doon ko fomp waaw léegi mu ne yenn yi léegi mu gis ay mooy jeexitalu kii yi dessin yi ñu defoon ci kaaba gi foofu ci biir nee nag mu daal daldi laaj ne ñu ëndil ko baabu ndox waaw nañu ko indil baagu ndox moom alayhi salaatu wasalaam nee na man Seydina Usaama ma dem indil ko baagu ndox mu jël ko sotti ko ci ci li nga xam ne mooy dessin yooyu imaam alxaafiz ibn Hajar ne fa hadha al isnaadu jayyid isnaad bii nag bu baax la de mooy sanad bii bu imaam Abu Daawud at-Tayaalisi bi kon ñu ne waaw kay ñu ne leen mais fii ana seenu dalil ñu ne mais lii kay day wan ne Seydina Usaama c'est normal ndax bu ba mu demee di jëli ndox mi mais entre temps la yonent ma lay saar saam kii da te leer na ne ndox mi nekkul ci bunt bi day génn rek yor baat minimum fokk mu dem ba sam te gis nga nit ñi ni ñu baree woon ci bunt bi ah yaa ngi fàttaliku nit ñi ni ñu baree keroog mi ànd ak yonent ma lay saar saam ak ñi tuub ci waa Makka yooyu ni ñu baree ak ñu jóge ci tribu bi mooy bu génnee frayer un un chemin am benn yoon bu muy dem même bu dee ndox ma ci zam-zam la koy jël waaye xam nga ne loolu moom julli xaj na fi julli joo xam ne julli la joo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da koy def julli fa ñaari rakk mën naa ne ñu ne mais loolu la mooy comme que dafa génnoon entre temps léegi nag bi mu demee ñëwaat comme que gisul julli moo tax mu nettali yonent Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko mais yonent bi aleyhi salaatu salaam julliwul et c'est normal parce que dafa génnoon Seyna Bilal ma fa des nag mais moom gis na julli ji ñu ne loolu suñu dalil la boo xam ne day dëgëral suñu suñu wax yi ah waaw waaw ñu ne loolu daal Euh, ci gàttal euh, mooy li nga xam ne mooy suñuy dalil kon gis nañ ne waxu Seyna Usaama kon tontu nañ ci boppam le fait que mu ne julli fi c'est normal parce que dafa génnoon utim ndox <laughs> mais c'est normal kon ñu ne loolu rek ngeen am dalil ñu ne non am na buñ naroon a fàtte nag loolu xaaida la qaacida la bu am solo ab règle la boo xam ne jàppal muy al musbitu muqaddamun ala naafi al musbitu ki nga xam ne mooy saxal muqaddamun moom lañuy lañuy jiital ala naafi ci ki nga xam ne mooy dàq mooy ki nga xam ne dafay dafa daf dafa affirmer ne lii moo am mooy mu fekk mooy ñu wóor lañu mooy ñoom ñëpp wóor ñëpp ay saxaaba lañu radiyallahu ñëw ba ci ñoom wér na yéppan ci saxiix yi waaw léegi mbir mi mooy Seyna Bilaal radiyallahu anhu moom dane yonent ma sa sam dafee julli Seydina Usaama euh, nettali Seyna Abdullah ibn Abbaas mu ne moo ko nettali ak frère al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anil jamii këne yonent bi alayhi salaatu salaam julliwu fi léegi loolu règle bi dane al-muqaddam loolu règle la al-muqaddam al al-muthbitu muqaddamun ala an-naafi ki nga xam ne mooy saxal moom lañuy ñuy jiital ci ki tere ndax ki tere li mu moom li mu gis rekk la gis moom la wax mais gisul dara gisul mu ne gisuma mais ki nga xam ne moom gis na ki nga xam ne moom gis na ne gis naa ah kooku manuñ ne gisul gis na te ñoom ñépp a ñu ne mais am na sama leneen Seydina Usaama radiyallahu li nga xam ne mooy amaana tamit gisu ko même bu ñu leen d'accord gars yi bu ñu ne non ndox moomu mu jëli woon waru faa yàgg xam naa daa dem rek ñëwaat ñu ne waaw d'accord mais amaana bi ñu duggee ci biir moom istaxala bi du'a yi moom dafa dafa dafa préoccupé di ñaan nekk ci benn côté di ñaan. yonent bi alayhi salaatu entre temps mu julli ndax foofu dafa dafa lëndëm ndax dafa dugg tëj bunt bi waaw amaana dafa nekkoon benn côté mais di ñaan moom seetluwul yonent bi alayhi salaatu salaam kën mu ngi ñaan que mu ngi julli amaar moom li ñu seetlu rek mooy li nga xam ne ci la kàbbaar noonu bi muy kàbbaar ci ñeenti côté yi bu ci nekk ñu ne loolu lépp daal loolu lépp daal lay wane ne kon suñu wax ji mooy li gën dëgër te yéen entre temps tantôt nañ leen mooy dalilu ñeneen ñi gis nañ ko mooy waxu Seydina Abdullah ibn Abbas bi le que moom imaam Ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne genn julliwu fa yonent bi alayhi salaam julliwu fa dafa kàbbaar rek ci wet yi bañ ko waxee mu ne ki ma ko nettali mooy Usaama beneen bi eh, eh, axi al Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala an iljami voilà voilà ñu ne kon loolu day dëgëral suñu wax ji léegi ñu ne kon ñaari côté ngo côté beneen bi moom gis nañ seen wax mooy ne non dafa da julliwu fa lu tax daal ci yooyu ji Seydina Usaama ko wax Seydina ñu ne léegi ana ñeneen ñeneen ñeneen ak Seydina al Fadl ibn Abbaas radiyallahu ta'ala léegi nag mu des mu des léegi ana ñi ci des ñi nga xam ne ñoom ñoo fexe ne dañuy dajale affaire yi ñoom nan lañu def ñi nga xam ne ñoo fexe na dañuy dajale affaire yi ana naka lañ ko jéema dajale ñu ne ñooñu moom li ñu jéem a def mooy ndax ñoom ci seen bopp seen dajale bi dañ ci wuti mooy ni ñu ko dajalee bokkul euh, dafa am ñu ne ah non affaire bi daal Euh, mën nañ leen a dajalee noo xam ne xam nga boo dajalee moom <laughs> mooy nootaloo benn mooy ñaar yépp ngay tenir en ñu ne man nañ ko dajale nii kënee euh, julli yi nga xam ne moom la Seydina Bilaal saxal ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf fa julli këne loolu noonu salaat xam nga dane sallaa hal salla fii rasulullah mu ne ko naam ñu ne mu salaat boobu lugawiya la as-salaatu lan lay tekki ci arab hein mooy ak ñaan wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum mooy di leen ñaanal allahumma salli eh, ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di ko sotti ay yërmandeek ak jàmm di julli tey sëlmal ci salaatu ala nabi mais salaat ci moo arab day tekki li nga xam ne mooy addu'a léegi ñu ne niñ koy boolee daal kon dañ naan bi nga xam ne Seydina Bilaal dana na am julli na fi loolu daal lugawiya bi la ci jublu bi nga xam ne nag mooy bi imaam Abdullah ibn Abbas riwaayaam yi ne déet riwaayaam yi nga xam ne ñoo ne déedéet julliwu fi boobu moom daa daa daa comprendre ci laaj bi que ne julli bi nga xam ne moom lañ xam ci sharia lañ koy laaj mooy kàbbaar bi julli mu ne non loolu defu ñu ne kon noonu mën nañ ko boolee lool. léegi ñu ne benn ngoog benn façon dajalee ngoog. Euh, même bu dee ne bii nii moom moom moom. dangay gis ne dajale bii moom sincèrement des na ndax sëy ndax boo nee ki ko kii bo Seydina Abdullah ibn Abbas eh, eh, eh, ibn Umar bi mu laajtee fan la julli déggoo laaj bi kam salla ma damaa fàtte laaj ñaata la julli loolu kay doone kam daa ñaata yoon la ñaan loolu moom loolu moom fii yi ko quoi dafa sori non lii moom charia bi la moo tax façon dajale bii moom bon jar na seetaat quoi du bi nga xam ne bu ñu mën a retenir la léegi benn ngo ah <laughs> ndax xam nga <laughs> noo masala boobu dañ koy bàyyi nag ba ci fin bi mooy masalaam est-ce que mën nañoo julli farata wala naafila ci biir kaaba gi <laughs> façon wax bii nii ñi wax lii boo ñëwee ci suñu ngir bi nga koy fekk di nga ko fekk maaliki yi <laughs> rahmatullah alayhi nga xam ne da ci am ñoo xam ne eh, xam nga buñ la waxee nii mooy dafa affaire yi dafa kii de ne pense pas benn affaire la bu simple ab wax la noonu rek mais dafa am lu mu lëmb lu mu lu mu lu mu lu mu làmb loo xam ne wax ji ci boppam mooy ne li wax ji di làmb mooy tere gi nga xam ne ñi ne noono biir kaaba gi kenn du ci julli farata kenn du ci julli naafila lool moo tax seen wax bii nag loolu lay dugal mais masala boobu dinañ ko bàyyi ba ci jàggat yi insha allah ndax bu ñu ubbee day nekk beneen <laughs> bu doon waxi beneen front lay nekk waaw boo xam ne moom <laughs> loolu beneen jataay lañuy wut lañuy jëlal mais dangay gis nit moom lii moom dëgërul du te tamit bu ñuy gis masala moom dinañ gis ne wax jooju moom dëgërul du tout kene biir kaaba gi du ñu fa julli farata kenn du fa julli euh, farata mais it du julli euh, li nga xamante ne mooy naafile mooy dangay gis ne loolu moom kene euh, <laughs> dañ koo sib <laughs> kenn dañ koo sib sib googu sibeel googu ci boppam ndax dañ dañ ko sib mais sib googu ci boppam sax moo ci amul waaw moom nag nañ gis après ak Shafi'i yi rahmatullah alayhim nga xam ne ñoom boo ko boo fa duggee bunt bi tëju ban côté foo féete baax na waaye bu dee dañoo ubbi bunt bi nga féete ca biti mooy ñu ubbi buntu kaaba gi nga nekk ci biir di julli nga féete bunt bi fi ñu ubbi loolu su julli baaxul léegi ak le fait bu dee ne nag euh, li nekk sa kanam ak dox sa digganteek bunt bi mat na te bokk ci kaaba gi voilà boo yooyu bon wala nañ yem noonu après détail yooyu insha allah bu ñu àggee ci njàngat yi dinañ ci ñëw léegi ñun nañu fexe suñu aali kalaj gi ñu ne ci d'abord mooy ne kon première boole bi mu ngi nii que ne non benn bi lu xaw yéeru ko wax saxal bi Seydina Abdullah ibn Umar laaj Seydina Bilaal mu ne ko waaw julli na fi loolu mooy julli gi mooy ñaan ñaan la ci jublu tere bi nag mooy Seydina Abdullah ibn Abbaas ba muy laaj Seydina Usaama di ko nettali dane ko mooy julliwu fi lan julli ju ñu xam ci sharia di kàbbaara ko rukkoo ak sujjóot boobu la ne defu ko fa voilà keene julli na mooy ñaan na la ci jublu bu ko defee wax yi benn la ndeke waaye gis nañ ne fii moom fi hada aljamci maa fii ndax kam sallaa moom banama dama man abdullah ibn omar li may rëcc mooy laajuma bilaal ñaata la julli loolu moom day day daq wax jële moom léegi <laughs> lii moom xam nga ne julli shar'iyya moo tax ñuy wax mais pas lughawiyya du ñaan kese beneen façon bi nga xam ne moom lañ ko ñenn ñi jéem a dajale ñu ne euh, non li nga xamante ne ni moom lañ jublu ci lii te wax jii nag presque <laughs> bu ñuy gis masalaam julli ci kaaba gi wala déet lii daanaka moo moo gën a siiw ci ngiiru imaam Maalik rahmatullah alayhi que ne euh, bi mooy niñ koy dajalee. saxal Seyna Bilal mi nga xam ne moom dane julli na fa mooy ne lim ci jublu mooy waaw julli na fa mais julli naa fi la léegi nag Seyna Usaama moom ak Seyna al-Fadl lañu ne julliwu fi mooy julliwu fi farata ngir yow Maalik nag ñoom ci lii lañ lii mooy li gën siiw ci ñoom mooy këne biir Kaaba gi naa naafila mën nañ ko fa julli waaye farata moom nga ñu fa dul julli waaw mooy li gën siiw ci ngiiru imaam Maalik te loolu insha allah dinañ ko gën dinañu ko gën leeral bu ñu àggee foofale léegi ñetteel bi ñetteel façon jamono bi mais mooy da gis ne bii moom bon euh euh mooy de toute façon farata moom taxul woon ñuy wax ndax yonent bi alayhi salaam ànd ak nit ñi ba foofu nit ñépp nekk ci biir ci biti di ko di ko nekk di xaar lan lay def muy julli farata ci biir te ñi mu dajeel ci bo ñam fa nekkal julliwuñ ànd ak moom Seyna Bilal Seyna Usaama moom leer na ne julliwul bu doon farata kay xanaa kay dina leen ne kaay leen ñu julli moom yaa Usmaan ibn yaa Usmaan ibn Talha yaa Usaama ibn Zayd yaa Bilaal ibn Rabah bu dee ñi ci boole Sayyidina al-Fadl même bu dee am na yeneen wax nañ la sànq yu ne non non même bu dee ne am na fële loolu riwaaya imaam an-Nasaa'i bi dafa shaaz waaw bi ne say imaam al-Fadl ibn Abbaas ci la àndoon loolu shaaz la ndax dafa wuuteeg shaaz mooy hadith euh, la boo xam ne dëgër na. càlla leen dëgër na mais dafa wuteeg lu ko gën wér fuuf waaw dañ naan wér na mais charge la lii nii dafa ah booy bu doon ci wàllu ay avis la dañ naan avis isolé la mooy ne lii nii ndax yi ko gën a dëgër dañoo wax lu contraire que nit ñi rekk a fa nekkoon ñett lañu woon plus yonent bi alayhi salaatu dina Seydina al-Fadl ibn Abbas bokku ci bu dee riwaay ba la ñëw na ci lool mooy charge maa rawaahu siqa boo xam ne xaala xaalafa man huwa ma si a siqaat wuuteeg ñu wuutee ñi nga xam ne ñoo ko gën a dëgër ndax lan riwaaye imaam ndax yée ci saxiixayn la ne waaw ñoo ko gën a wuuteeg ñoom de telle sorte li ñu wute mënoo leen a boole yépp ne lii la kenn rek koo xam ne wóor na quand mais ñeneen ñi ko gën a dëgër mu ne moom lii lii it amoon na dañ naan duñ ne waxoo li am de mais dañuy jàpp sa bos dañ koy tege ne ndee ndax nag fukk ne fukk ne nii la demee kenn fukk ñu dëgër ne ñii la demee kenn ku dëgër yokk ci keneen ñeneen ñi ne nooloonoon nii rek la demee woon jàpp ci fukk yi moo gën a wóor jàpp ci waxu kenn ki voilà kon loolu la ñu ne waaye bu doon xam ngeen ne boole bii moom bu doon farata daal saa yi <laughs> xam nga da ngay gis ne bu doon farata waaye au minimum yonent bi alayhi salaam dina wax nit ñi ñi mu àndal ci biir kaaba gi ay wu ñu julli waaw kon nag këne loolu moom ki doon laaj sëy naa moom moom jubluwu ci ne julli ndax julli na fi farata <laughs> julli na fi kay mooy mooy tatawwa tax ñuy wax mooy naafila <laughs> moo tax boole bi ne bii nga xam ne daanaka moo siiw ci ngiru imaam Maalik këne julli ci kaaba gi naafila moom mën naa ne waaye nag farata lañ fa dul jullee teg ko ci façon interprétation bii noy euh, dese na am xaraar yu dëgër wallahu taala alam léegi euh, mu am beneen beneen façon boole boo xam ne euh, ñoom dañ ne non ah, non kon affaire bi yonent bi alayhi salaatu salaam xam naa dafa dugg ñaari yoon ci kaaba gi quoi benn bi ba mu fa duggee mu julli fa beneen bi ba mu fa duggee julliwu fa waaw waaw <laughs> euh, loolu ku mel ni par exemple imaam Ibn Hibbaan Euh, wax yi yëpp nag boo demee ci Fathul Baari imaam al-Hafiz Ibn Hajar indi na leen fa ci kitaabul xajji baabu man kabbara fii nawaaxil Kaaba voilà foofu wax yi may wax nii yépp foofu la ne voilà mais pas deuxième li ma ne Maliki yi moom da gis ne que ne kiy laaj moom moom moom laajul farat loolu moom loolu newu fa mais loolu ñun ñoo yaa koy seetlu que ne ki ñëw di laaj ndax yonent bi alayhi salaatu salaam julli na fi c'est sûr que laajul ndax farata la fi julli voilà non kooku laajul farata parce que naka lay jullee farata foo xam ne ñi mu nekkal sax waxu leen ne kaay leen julli te bu julli ma a jot mu doon wax jul euh, naa Bilal mu nodd ak yooyu te nit ñi nekk ci mbedd mi ci ci ci biti kaamba gi ci biti néeg bi di ko xaar fees fa del non loolu moom taxul woon ñuy laaj lool moom moom bayin dafa leer e, ku mel ni Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi mu ne man daal li gën a li ma gën a yaakaar daal te te moo gën a noot fi man te moom laa yaakaar moom laa foog ci boole wax yi daal këne daal mbir yi dafa xew ñaari yoon comme mu wax ji léegi mais moom dane benn bi benn bi dafa xew ci ajam gi mooy ci fatxu Makka waaw bi mu duggee fatxu Makka mu daldi di fay julli ci biir Kaaba bi te loolu la imaam Abdullah ibn Umar daal solo jële ko ci Seydina Bilal radiyallahu anil jami' léegi nag le fait que Seydina Abdullah ibn ne moom moom julliwu fa yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne loolu mooy bi mu fa duggee ci ajam ki moom alayhi salaatu salaam ba mu ajee waaw léegi nag bu ko defee nag bu ñu defee lii imaam Ibn Hibbaan mu ne dajale bii buñ ko defee que nii la ba muy ubbi Makka la fa dugg julli ba muy aj si dugg na fa mais julliwul Seydina Bilaal nettali julli gi mu julli bi mu ajee bi mu ubbee Makka Seydina Abdullah ibn Umar nettali ko Seydina Abdullah ibn Umar Seydina Usaama nettali Seydina Abdullah ibn Abbaas ne ko julliwu fa boobu mooy bi mu ajee mu ne buñ defee lii nag bu ko defee batalat ta'arud mbëkkante ak juuyaloo ak gi nga xam ne ñàkk mën a boole ak li nga xam ne day niroog gaaru opposition ci ñaari texte yi day deñ day neen day deñ ah. waaye façon waxam bii nii ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi daf koo daf koo teg nee ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dana non non non non non non ndax wuute wuñ këne yonent bi alayhi salaam la dugg ci Kaaba gi kanta aj gi hajjatul wadaa dugg fa waaw lool dugg fa dugg fa kon nag booleeg imaam Ibn Hibbaan bii rahmatullah alayhi imaam an ne non lii moom <laughs> boole bii moom kene ci ba mu ubbee màkk la fa dugg ba mu euh, euh, ba pare ba mu ajee tamit mu duggaat fa bu njëkk bi la julli beneen bi julliwul lool man ne parce que wute amul kene annahu sallallahu alayhi wa sallama daxala fi yawmil fathi la fi hajjatil wadaa kon dañuy gis ne bon mooy ne lii daal euh, amul mu tekk ne benn ci aj gi dugg fa ba mu ubbee Makka kese la fa dugg voilà kon nag façon boole boobu moom wallahu taala alam waaye dëgërut léegi nag euh, léegi kon mooy buñ évacuer bii ku mel ni imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne waaw de bu dee mbir yi nii la demee de ah mais amaana terewul que at mii ñu ubbi màkka que ne yonent bi alayhi dafa dugg ci Kaaba gi ñaari yoon waaw. waaye moom li mu waxam ji même moom imaam al-Hafiz Ibn Hajar terewu ko mais nag <laughs> li koy appuyé peut-être <laughs> euh, euh, lu mel nii li rot li rot di wax lu mel nii riwaaye imaam ad-Daraqutni la waaye yoon boobu dafa faible waaw léegi nag léegi. Euh, wax yaa ngoog kon façon dajale yii la léegi daal nga ne léegi kon man moo ci gën a dëgër dañ naan insha allah taala li gën a dëgër mooy wax ji ne mooy wax bu njëkk bi këne yonent mi alayhi salaam julli na foofu daanaka tontu nañ leen tontu yi bu ci ne dajale yi tontu nañ ci bu ci ne problème waxu Seydina Abdullah ibn Abbas gis nañ ay riwaay yoo xam ne imaam al-Hafiz na sanad bi jayyid la luy ware ne Seydina Usaama ci boppam nee na dafa génnoon uti ndox waaw kon c'est normal que ni loolu man naa ba demee di ko uti ak niñ la expliquer mbir yi ni ni contexte bi ni foofu ni mu mel ak ay nit ndox mi du lu muy am ci lu gaaw man na am foofu dafa fa yonent ba lay sarsam julli léegi nag moom bi mu ñëwee wax na dëgg biñ ko laajee mu ne mais julliwu fi ndax gisu ko ku nekk li nga wax li nga gis nga wax waaw te nag ku wax li nga gis kenn du la ŋàññ voilà man bu ma toogoon fii toog ci buntu kër gi maag benn waaye ñu toog benn oto bu rouge romb benn oto bu rouge daldi romb kenn ci ñun ñaar daldi koy gis fekk keneen ki mu ngi doon xool téléphone am walla mu ngi doon mu ngi doon xool ci suuf am lu wadd bu koy jël oto bi day romb kenn ki gis na ko keneen ki gisu mais bu ñëwee du ñu laaj ne euh, oto bu rouge rombul fii ma ne non non oto bu rouge moom rombu fi bu dee man maa ko gisul. tekki ne si romb na fi mooy foofu kii wax na dëgg kii waxul dëgg amu fa mooy ndax ku nekk li mu gis rek la wax man gisuma ko moo tax ma ne gisu robb fi romb fi parce que fii laa toog fi romboon ma gis ko alors que am na lu tax man gisuma ko waaye xaw ma ci dara dama ne non loolu man da nekk ndax ni ma sëggee jël li wadd siggi bu amoon lu fi wadd lu fi jaar war naa ko gis lool ci sama njort laa ko teg ki ne gis na ko nag mooy du koo gis bu boobaa dañ naan comme que bu dee yéen ñaar ñépp dëgër ngeen ki ne moom gis na ko dañuy jàpp waxi kooku ndax al musbitu muqaddamun ala naafi ne mooy saxal moom lañuy jiital ci ki nga xam ne mooy dàq ne mbir yi amew demul lewul noonu moom gisu ko voilà kon wallahu taala alam lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne yonent mi alayhi salaatu kon keroog bi mu duggee ci kàmba gi julli na fa léegi nag ñaata ràkka la loolu nag allahu alam seydna abdullah ibn omar mi ko solo ci boppam laaj ko seydna bilal après da doon rëccu naan man le fait que laajuma seydna bilal ñaata la julli kon nag bu kenn xaar ci ñun ñu naan ñaata lii wëg lii dafa fa julli ndax lool allahu taala a'lam léegi kon lool moo doon suñu masala moom walillahil hamdu wal minna